dem ci corniche bi wala ci géej gi tafes daw yi nee na ngir defar seen yaram di soli booy doole di def ay pompe ngir am forme di attirer nag les diriyanke yi nga xam ne en manque de jëkkër waaw diriyanke yi nga xam ne ay xaw may DG lañu xaw ma lu ñu doon en tout cas am nañu mais nag sauf que ñu ñu seen jëkkër gaañu lañu amuñu doom wala boog ñoo xamante ne nii masuñoo am jëkkër te mage nañ ndax am na ci ñu ndax am na jigéen ñoo xam ne en fait gars yi duñ leen ñeme kenn du leen ñeme parce que ñenn ñi ci boppam dañuy foog ni ñii am nañ jëkkër ndeke masuñoo am dara sauf que comme que kilifa ci wàllu àddina boroom dara jala même bu dee ne chef d'entreprise la ñu bari dañuy foog ne le fait mu doon ko mooy ci elle est bien placée ci côté social mooy am na jëkkër xanaa daanaka ku ku ku ko xamul réellement nii doo xam ne moo amu ko moo tax ñu bari du ñu ko sax xool kuy takk sax doo ko xalaat léegi nag bu dee nag koo xam ne moom wal iyaadu billah bakkanam da koo jiital. man na bëgg koo xam ne comme seen waxu caaxaan yi naan da ku may toppatoo ut ñu mel noonu ñu leen di fay ah te lool <laughs> am na ndakaaru de <laughs> bon ndakaaru moom c'est gis nga luñ la ci waxul am na fa en tout cas dégg naa ci rajo bi ñoo xamante ne nii <laughs> ay ay confident yoo xam ne ñoom biñ koy wax sauf que duñ wax seen tur voilà duñ ne ñun la nii lañ tudd ak nii que ñoom loolu la ñuy def fii ci Ndakaaru voilà mooy ne kooku prostituée la ndax góor boobu prostituée la si te ñàkk gi li muy gën a kii yooyu yépp Iblis gin koo yombalal nit ñi a nag loolu yàlla xaraamal lan lay wax naan la defal lii moo gën non seulement di nga ci am loo dundale sa njaboot mais quand même doo doo toroxal sa bopp di ñàkkal sa bopp fayda di rusloo sa bopp di tàllal loxo di yalwaan mais yalwaan moo gën prostitution yalwaan ak li muy li muy ñàkk am valeur te ça dépend mooy bu dee ne amoo dara fexe nga liggéey def lu ne amoo dara dara dara te foog nga dund ndax boo ko deful dee foog nga lekk te leen na fi sës tàllal loxo mais da ngay tàllal loxo bul ne man kersa gi may bañ di tàllal loxo kon naa prostitué wu ji am nañu la iblis xel moom la lay jox prostitué de moo prostitution gën njaalo moo gën tàllal loxo loolu moom kadub la mooy lim la wax du dëgg de xaanaka wallah kon mooy képp koo xam ne prostituée déclaré nga ku la ne yow njaalookat nga kooku kenn du ko def dara parce que yow noon nga képp am na beneen affaire mooy acteurs yi acteurs yi yi nga xam ne dañuy jouer yenn film yi nga xam ne di ci sëy ci film yi di ko jaay ci àddina bi ñooñu même ku ci bu acteur bu ci nekk jullit ñu ne la yow yow mii njaalookat nga njaalookat la kooku parce que laysa bi muhsin laysa bi muhsan kooku sangewul mooy ñooñu ñëpp taxul ñuy wax gaa yi nag boo nee boo nee gaa yi prostitué lañ ñi ci mbedd mi noonu lañ bëgg mais boo nee acteur sàngam prostitué la parce que lii lañuy def ñoom acteur sàngam ñii gaa yi jàppe ay idole ay ay ay prostituée lañ gaa yi gaa yi gaa yi nag gaa yi mbir mi choqué leen gaa yi xam gaa yi moo moo bu garaaw lañ ko jàppe boo ko waxee en wolof ne waa ji caga la xam nga caga ci ci ci wolof <laughs> dama tekk dëgg mooy jigéen goo xam ne dafa dafa sëy ba tas waaw mais léegi tekki loolu day tekki mais bu ko waxee dañuy xam ne prostitution lañ ci jublu léegi li ëpp quoi daanaka ñu bari sax xamuñ ne ku sëy ba tas nii mën nañ ko wax ne waa ji cagal alors que loolu en wolof loolu la doon tekki mais léegi moo bi lim gi la mooy kuy jaay boppam mooy boo ko waxee ñi nga xam ne sont cravatés gars yi mer te pourtant moom la def mu soxe leen comme la ma waxoon am na benn waay bu ma ko doon wax boo xam ne bëgg seetaanum film film yu ñàkk fulla yi quoi yi yi gars yi seetaan rek waaw ay sublime mensonge rek yooyu fi amoon am nañ léegi am nañ ñu leen fi wutu yeneen yu ñàkk fulla xaajim ak yii yooyu boo ay seen yooyu yuy nekk waaye nag moo moo ko bëggoon a merloo ci affaire yi muy seetaan <laughs> dama am ko pas xale noonu ah mooy majeur la woon sax <laughs> ne waa ji <laughs> dama koy fa mais li yàllay def noonu léegi yii léegi de ngandum imam la laa ilaha illa allah li buur yàllay def moo tax buur yàlla mooy def lu ne moo tax bul gis kenn nekk ci lenn nga jàpp ne waa ji yàqu na déedéet moo ko bëggoon a meloo dama koy romb rek fekk fi mu toog di xool ma ne ko yow mais yow yow yow yi ngay seetaan yi série yi ngay seetaan yi mais ñii moo wolof bi laa doon utiliser mais ay loolu lañu wax ah. yow ñoo kon yow ñooñ ngay seetaan quoi mooy série yi pas pas film x de mooy série yi gaa yi seetaan yi te yooyu di ci amaale des fois <laughs> waaye ñi nag affaire bi da ko doon choqué quoi bu ma ne ko ah si yow pour yow ñi ci mbedd mi di jaay seen bopp rek la mais la ñi ci mbedd mi ku leen farombul wala demoo nekk fa client xamoo leen de mais lii ngay seetaan yow ni koy seetaane ñu teg ko téléphone moom lay lawe fépp ba ku nekk ndakaaru sax man ko bu ja amee téléphone gis ko mais kooku nag lañ mën a waxe ci moom du prostitué waa ji nekk ci mbedd mi te ay ñi koy gis bariwul koo koy prostitué <laughs> waa ji yëf yi doon ko choqué ah <laughs> mosoon a gis may kii après day danoon dindi affaire yi avant may ñëw quoi <laughs> benn waaye moo nga naroon dem ni waaye léegi moom sama sëriñ yu baax yi la bokk ndeysaan ku jarañee na nag <laughs> léegi euh, xoolal kon mooy képp koo xam ne moom sayewul comme ñu mel nii ma la wax ñooñu ku leen ne yow lii nga taxul ñuy wax waaw loolu taxul ñuy wax kon nag buñ paree ci kon loolu mooy moxsan gi mooy il faut condition waa ji nekk koo xamante ne moom moxsan la ku sangewu la ku chaste la nga ñëw tuumaal ko képp koo xam ne loolu lay dunde ah moom ci wàllu pëy lay dunde moom lay def ta brus ci dara di ko wane fépp di ko wax fu ne kooku ñoom ñu wax ko ko loolu ci dara kenn du dóor beneen partie bi gis nañ A ak B C C moo la mooy lan la wax waaj ba ñu amee kiy jamaate kiy tuumalaate ak ki ñuy tuumaal gis nañ leen ñoom ñaar ak seeni charte léegi mu des lan la ko tuumaal ban expression la utiliser dañ naan la yooyu man na nekk boo xam ne sarix la mooy loo xam ne lu leer nañ la ko wax lu leer naññ moom leer mooy comme nga ne ko hé njaalookat bi yow wax njaalookat bi nga doon yow walla wala mu jaar ci tur wi naka njaalookat bi nga doon wala yow ndaw soxna diw mu ne ko ha mu ko yow njaalookat bi wuyu ma loolu moom leer na amul benn lënt lënt buñ naan kii lay woo xam mu foo mbir yo mooy soit mu nekk lu leer naññ wala mu nekk loo xamante ne ni kinaaya la kinaaya mooy loo xam ne <laughs> xoola kinaaya lay mel ni comme alxuraan da koy def lu bari ci wàllu lu jëm ci wàllu néegu sëy waaw hunna libaasun lakum antum libaasun lahunna wa hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun mu naan yéen góor ñi jigéen ñi seen yéere lañ yéenit seeni yéere ngeen Allahu akbar Allahu akbar mooy ñi couple bi ñuy sëy jëkkër ji jabar ji noonu lañ war a mel waaw mooy yow yéereem nga yaa koy suturaal moom moo lay suturaal waaye bi mu naan bi mu naan xoola yonent mi aleyhi salaatu wa salaam li mu wax ida jalasa bayna shu'abiha al arba'a thumma jadhabaha aw jahadaha faqad awjaba al ghusl anzala aw lam yunzil mu ne ne waa ji bu toogee ci ñaari peggu ñeenti ñeenti peggu ndaw si daal di koy yëngal mooy daal koy daal koy mooy def effort pousse ko hein loolu waral na li nga xamante ne mooy sangu set sangu set janaaba moo xam waa ji éjaculé na wala éjaculé éjaculé wul sotti na man yu wala tuurul man yu xoolal lool kinaaya anil jimaay mooy lim la bëgg a wax mooy kinaayatun anil waqti nit ki bu séyeeg soxnaam loolu la ne ida jalasa bayna shu'abiha al arba'a xoolal alquran li muy wax ah xoolal loolu moo tax ñi nga fi dégg ñaar ñu gaa yu ñàkk kersay ngay dégg ci ñu naan ay ustaas yoo xam dañ naan ay ustaas lañ yoo xam ne ñàkk kersa di jaar ci digg bi bu ñuy wax ñu naan charia lii la mais ñooñu dégguñu mel nii loolu ak bari ci bu dee nag loo xam ne ki ngay waxal yii yépp xamul xamul yii mooy déggul daaj man ngaa wax a wax yu mel noonu ba sonn du kajj dara te fokk mu leer parce que charia dañ koy leeral ak àtte bu boobaa nga jaar ci digg bi leeralal mais koo xam ne yow li ngay wax ñépp xam nañ ne lii nga bëgg a wax mais li ko neex tout muy jaar ci digg bi naan da ngay dëggu sharia dëggu mooy waxi caaxaan yooyu waxi caaxaan yooyu moom taxul ñuy wax yooyu taxul ñuy wax voilà loolu la ay wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fil masaajid ha bu leen jonjoog seen jigéen ñi fekk yéen a ngi def intikaaf ci jàkke yi hein ak li mu doon wax ramadan li mu doon wax ramadan uhilla lakum laylatul uhilla lakum uhilla lakum laylatu may guddi koor mooy guddi weeru koor mooy jour yépp bu timis gi jotee ba ni fajar gi di xare ar rafasu mooy mooy wax yi jëm ci wàllu sëyëg yi jëm ci yooyu ba ci jëf wax yeeg yooyu yépp ba ci jëf gi tamit après ak li ci yooyu yépp gis kon loolu la loolu mooy kinaaya nit mooy li ñu waxoon sànk kinaaye nag ci wàllu ne diw day njaaloo mooy lan mooy xam nga bu leer bi sarix bi dane eh njaalookat bi wala diw yéen ko xamul kooku njaalookat la loolu moom leer na amul benn ambiguïté amul benn lëndëm lëndëm kinaaye kinaaye bi nag mooy comme li ma joxoon exemple ci début bi ne waa ji du delloo loxo bu ko laal de ndaw si ndaw si waaw wala mu ne ko yow pee pee après continuer ci teg li ci tegu waaw xam loolu garaaw na wala yow jigéen gu yàqu gi ak yàqu ndaw sii ni mu yàqu wala waa ji ai moo di saay-saay ak saay-saay te yow li ngay wax nit ñi dañ doon wax ci wàllu affaire yu jëm ci côté sëy ak côté ñi ko dul def ci yoon nga jekk ne <laughs> cay yi mooy ak soxna diw <laughs> fam sàngam du delloo loxo bu ko laal de waaw loolu kinaaya la xam nga lii gis nañ ko ci yi nga xam ne dañ ne boroom xam-xam yi dañ cee wute ci ñu wute est am na penam déet <laughs> dañ cee wute waaw am na beneen am na beneen mooy biñ la doon at-ta'rid xam nga waxoon nañ la ko biñ naa ñu wute at-ta'rid bil qadfi mooy waa ji wax loo xam ne mooy day jam day ŋàññ waa ji ayibal ko lool mais ci loo xam ne xel yépp dañ naan kii moom li mu bëgg a wax mooy waa ji jam la mais nag waxu ko réellement xam nga moo niroog kinaa yi bi sànk kii du delloo ndaw si du delloo loxo bu ko laal walla nit ki taarif bi mooy nit comme nit tamit ne ñëw di wax ak nit ngeen nekk ci mbooloo di wax benn waay di wax ñépp di déglu waa ji wax ba pare fekk da wa dangaa meroog moom nga bàyyi ko wax ba pare nga ne waaye man daal duma ma déglum njaalookat waa ji commencé wax walla ñépp di jël place di jël kàddu di wax waaye yow sa xalaat mu wax ba pare ñu ne yow sa xalaat ñu def tour tour de table bañ àggee ci diw am ku jóg ne man moom du ma déglu njaalookat du ma déglu am njaalookat daal di dem <laughs> ah mooy pour neewul ne xam nga loolu affaire mafhum la <laughs> du ma déglum njaalookat dem yoonam mais loolu mooy comme que li tax mu dem kon mooy ki te ñépp commencé woon nañu wax mu toog ba kii war a wax mu ne du déglu njaalookat mooy li mu bëgg a wax mooy diw njaalookatu mais xam nga loolu mais ba léegi waa ji taxawul ne diw njaalookat la <laughs> waaw wala mu ne am benn waay mu mero benn waay waa joxo bara mu ne ko ma ne mbooloo mi daal yëg ne man mii di wax ak yéen contrairement ak ñenn ñi wala contre waa ji wax ba pare mu ne de toute façon man moom bon simple na man du mam njaaloo kat te sama yaay du njaaloo kat ya sama baay du njaaloo kat sama yaay du njaaloo kat parce que loolu yow loo ciy déggee ah! waa ji noo seulement njaaloo kat la mais yaayam ak baayam ay njaaloo kat la yii nii yépp ñaari yi yépp boroom xam-xam yi nañ ci wute am na ñu ne dañ koy fëddi ku laa wax si dañ koy fëddi ku parce que quand kii nii mooy dañ koy teg pen yi teg ku ku ku ku ne diw da njaaloo ndax lii moom ñépp xam nañ ne loolu la ci jublu waaye jubluwu ci woon dara waaye lu lii ah yow jigéen gu bon gi doxkatu guddi bi raasukatu baar yi waaw ñeme góor mooy <laughs> ñépp la xam <laughs> am na ñu ne si dañ koy fëgg yaa ko waawéy ah kooku dañ koy fëgg yar voilà parce que quand même waa ji ah lii mu wax moom leer na ko waa am nag ñeneen ñi ne kenn bu ko dóor yar bi mais nag dañ koy yar tansir waaw parce que pour mu bañ nag mu nekk def mbir mi yoonu tool ñoo ko bañ a def mbir mi yoonu tool ku tëb mu lay tuumaal naan la ay lii wëg lii voilà léegi loolu nag wuute la moo tax en ñaari côté yëpp ku nekk sa ñi ne dañ leen di war a dóor ñi ne kenn waru leen a dóor penu penu ko kii ku ñu nekk côté bu nekk mbir yi dafa dëgër foofu ah am ñu ne kenn du ko def dara fekk bu dee ne daa am ay indices yuy montre ne waa ji réellement lii mu wax nii lii la ci jublu waaw waaw loolu bu loolu mooy waxu mooy mazhabu imaam Maalik rahmatullah ne duñ ñëw rek dee dañuy xool kene waa ji lii mu wax bu dee indice yi day wane ne bon lii rek lañ ci mën a comprendre moom xam ngay ñu wax nii daana exemple yi ñu joxe moom loolu rek nga ci mën a comprendre <laughs> voilà léegi kon lool moo jëm ci siira bi mooy soit waa ji mu leer walla mu daal di koy mu daal di koy bañ a wax lu leer wala mu daal di wax waa ji yoo xam ne daal xel yépp day dem ne waa ji ah, ndaw si walla waa ji daal day day day njaaloo bu dee ne bu leer bi moom leer na moom day am àtte yi ki ne nit ki njaalookat bi walla mu ne ko doomi njaalookat bi nga doon loolu yi benn la parce que loolu mooy yow sa baay njaalookat la kon dafa tuumal baayu waa mooy dàq ne moom nasabam soit mu ne ko yow njaalookat bi wala mu ne ko yow sax de toute façon mooy yaw doo doomu yoon voilà comme nit man du ma wax man du wax ak ku dul doomu yoon quoi jàllal ne wala yow moom doo doomu yoon wala yow de xaw ma kuy doon baayam mais yow doo doon sa baay loolu mooy leer na léegi nag xamee léegi xam nañ charte yi mooy am nañ les trois arcanes ruknu yi nga xam ne piliers yi tax ñu ne lii xalfu am na mooy nit ki kiy jamaate kiy ak ki ñu ak expression bi mu kon loolu leer léegi nag mu des ana ci lan la lay saxe ci lan lay saxe ana ci kaw lan la euh, lay saxe que ne diw de nee diw njaaloo la njaalookat la bu ko nit waxee bañu léegi pen bi est-ce que lañu ñëw rek teg pen bi lan léegi lan mooy saxal pen comme ñaari nit nañ jël exemple ñaari nit kenn ki ne diw yow njaalookat la léegi ñu dem ci juge bi waa man ah léegi nan la juge bi mën a mën a mën a àttee diw euh, du njaalookat wala lool xam naa insha allah ñu yem nii euh, ndax timis jot na ñu daal di salaatu bu ko defee après ñu àggale insha allah wallahu taala aalam alhamdulillah wassalaatu wassalaamu alihi wa sahbihi wa man wala kon ñu continuer fi ñu yemoon muy ana ginnaaw bi ñu gisee kon ñett yooyu ana ci lan la lay saxe que ne ku tuumaal lim njaaloo nag kii moom war nañ ko kon exemple bu nit ñëwee ana juge bi nan la mën a jàppe nit ne kii moom peine bi charia wax daan bi charia wax ñu teg ko ku ku ku ku ku ku ku ñaaloo daal dinay war ci waa nañ ko ko teg dañ naan la lool ci ñaar la mooy boo seetloo ak yi ñu jóge benn la zina ak yooyu xam nga miy wax zina am na ñoo xam ne waxuñu leen mooy ñaar ñuy sëy ñaar ñuy sëy ñaari marié époux ak épouse mari ak mari waaw ñaari marié jëkkër ji ne dafa fekk soxnaam di njaaloo wala soxna si wax loolu tamit ne sama jëkkër dama ko bett muy njaaloo ak sama benn xarit kilomètre leçon loolu nag atte wuute nag le loolu ci bu ñuy ñëw ci li jëm ci wàllu al-li'an xaw ma nag fu ñuy amee occasion pour gis loolu euh, buñ gisee yooyu dinañ wax ci buntu al-li'an mooy foofu moom euh, mooy ku nekk daal di ndax li alquran wax ci suuratul nuur loolu buñ ci àggee insha allah dinañ ci am xam ne am rëbb moo ciy teg ku nekk rëbbante te ñooñu nag dootuñ mën a tee takkante bokk na ci façon façon yi nga xam ne bu amee jeex na amul nu àddina bi wëlbatiku situation yi wëlbatiku ba ñu mujj takkaat marié wa c'est fini julli tubaab ñooñu nag wuute nañ xam nga loolu mooy xalfu bi mooy xalfu bi koo xam ne ci njaaloo koo xam ne dafa ne boroom këram dama koo fekk muy njaaloo wala boroom kër gi damaa fekk sama soxna ñu njaaloo loolu du moom lañuy traité fii de loolu ci côté li'aan la kooku dafa àtte mais loolu mooy ñaar ñuy sëy bu boobaa bu dee dane da ko reconnaître ku ci reconnaître waaw reconnaître na léegi la ciy tegoo ak bu nee dafa bañ yooyu buñ àggee ci lu jëm ci yooyu insha allahu taala taala dinañ ci wax léegi nag ginnaaw loolu mu des kon lan la juge bi mën a saxale ne diw mii moom penu njaaloo war na ci moom mooy mu reconnaître waaw ñoon di ko devant le juge mu man maa ne dafa njaaloo wax na wax naa dëgg waaw ndax en fait jàmm bi nit ki man la nekk moom boppam lay wax ne man maa njaaloo lool bu dee lool ci côté si lañ ko yóbbu loolu gisoon nañ ko ci njaaloo mais bii mooy dafa tuumaal li mooy mu ñëw ne diw dafa njaaloo ñoon li ko devant le juge mu ne le ne ko yow lii kii nga ne lan la def mu ne ma man maa dafa njaaloo ah <laughs> ah mooy leer na hein yow kay nee nga man maa ko ne dafa njaaloo jeex na mooy reconnaître ne moo ko wax waa ne waxul dëgg ah bu boobaa nag waa dañ koy jàpp dóor ko pen yi nga xam ne dinañ gis lan la voilà ah. léegi bu nee diw dafa njaaloo nag ba pare ne juge bi ma ne maa ne diw dafa njaaloo après mu jekke ne non non finalement je retire mes propos bu boobaa teewul dañ ko koy fëgg ah ne non non finalement waxatuma ko woon quoi fi njuum te laa ko wax dañ naan ko déedéet ndax yàq nga deru nit ba pare foog ñu fëggu ko deuxième bi mooy beneen li nga xam ne moom la temu ku tuumaal nit di saxe mooy koo xam ne ñaari seede ne diw njaalookat la loolu day saxal ñoo xam ne nag ay jullit lañuy doon ñu wóor te nag ñu xam ne ñii amuñu benn animosité bu ñu am ak waa ji ñu tuumaal waaw te ñu nekk ñaar ñu wóor ñoo xam ne ay àddla la ñuy doon loolu la ah. léegi nag kon loolu mooy ci kaw loolu la lay biri di sax léegi nag mu des bu lii népp nag saxee nag kën diw waa ji moo ñëw ni si man maa ko tuumaal man maa ko tuumaal ne dafa njaaloo si man la mooy moom lan lañ koy laaj waajoo bi am nga quatre quatre quatre kii seede mu ne awma am naa ñaar ñu dóor ko yar yari kooku mooy ki reconnaître ne man la maa ma man la man maa ne waa ji day jaaloo laa wax léegi mu beneen bi mooy ñaar ñoo xam ne dañu ne diw mii moo tuumaal niw diw ne day njaaloo day njaaloo ñooñu kooku ñaar ñooñu bu dee ñu wóor lañu kii dañ naan waa ji gaa yi wax nañ dëgg waaw wa ashhidu zaway adlin minkum seedaloo leen ñaari nit ñoo xam ne ñu ñu wóor lañu te nekk digne de confiance te bokk ci léegi nag bu loolu leeree kan ñaata luñ koy dóor moom lan mooy àttee <coughs> ci euh, yar yi nga xam ne moom mooy pen daan bi sharia ci waa ji bu leeree mooy lan mooy li alxuraan wax suuratul walladina yarmuuna al muhsanaati al muhsanaati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhadaa fajliduhum thamaaniina jalda wala taqbalu lahum shahaada shahaadatan abadan wa ulaa'ika humul faasiquun illa alladina taabu min ba'di dhaalika wa aslahu fa inna allaha ghafuurun rahiim suñu boroom ne ñi nga xam ne dañuy sànni di tuumal al muhsanaati ñi nga xam ne lañu sangewu thumma lam ya'tu te andiwoon bi arba'ati shuhada mooy li ñu waxoon sànq te andiwoon ñeenti seede yuy appuyer li nga wax fajliduhum jàpp leen leen ngeen caw leen dóor leen samaaniina jalda quatre-vingts coups lañ leen di fëgg ay yar yar yi nag dóor bi waaw loolu laa fàtte woon keroog même ci zina ak euh, kii bi dóor yi mooy ne waa buy dóor dóorkat bi du yëkkati loxoom ba ca kaw xaj ci ngande xaj ci yooyu rëbb ko waa ji day yëkkati rek loo xam ne loxo bi da koy xaw a yëkkati loo xam ne day yem waaw bu dóor mu nekk yar boo xam ne du yar boo xam ne buy buy buy buy yàq fa muy dal la l'essentiel mooy alam na ci na nekk yar boo xam ne ak ak ak tar ak mettit dina ko yëg waaw du lekk lu nooy nekk mel ni ñegenaay yi ñuy dóor nit waaye du nekk loo xam ne mel ni sawaay ay ay ay ay ay ay ay ay ay weñ yi ñuy dóor ci ci ci yaram déedéet kon pen baa mooy samaani quatre-vingts coups képp ko tuumaal nit ab góor wala jigéen ne da doon jaaloo te indiwoo preuve yow liñ lay dóor mooy quatre-vingts coups voilà mu ne loolu ngeen leen di dóor wala taqbalu beneen pen pen bi du lool rek de te wala taqbalu lahum shahadatan abadan te bu leen leen nangul benn seede abadan ba foofu ndax wa ula wa ulaayka te ñiy def loolu di tuumal ñu samoy wuñi humul faasiquna ñooy dëgg-dëgg les ñi nga xam ne ñoo ñu génn topp ñooy kaccoor yu mag ñoo ñu génn topp waaw mu ne illa alladhina ba mu des ñi nga xam ne taaboo ñoo ngëm min ba'd ginnaaw loolu daalika wa aslahu te ñu rafetal fa inna allah ndax buur yàlla ghafuur aji jéggalaa la rahimun aji yërëmaa la léegi nag kon quatre-vingts yooyu nag kenn bu ci wàññi kenn du ci yokk voilà lool la loolu lañ lay dóor lañuy dóor waajoo léegi nag kon pen bi wax na ñaar la mooy quatre-vingts coups te yow dootoo nekkati koo xam ne dañ lay seedaloo matatoo seede hmm. si léegi nag mu des waaw comme alxuraan dana illa alladina taabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim nga xamante ni taabu dañoo tuub min ba'di dhalika ginnaaw loolu wa aslahu dañu rafetal fa inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla ghafurun aji jéggalaakoon la rahimun aji yërëmaakoon la ñu ne waa kon bu tuubee moom bu dee dóor nañ ko nit ki tuumal la nit ne da doon jaaloo bañ jàpp ko tegu fenn waa léegi buñ ko ko tegee te mu tuub léegi est-ce que kon mooy xam nga wax nañ la double peine la mooy dañ lay dóor quatre-vingts coups te say seede kenn dootu ko nangu waaye suñu borom nee na ba mu des ñi nga xam ne dañoo tuub mooy ñi nga léegi bu dee dafa tuub après. mooy de toute façon bu tuumee après bi nga xam ne ci lañ indi affaire bi ci ci ci juge bi mm. ndax nit mën naa tuumaan nit mm. ñu def à l'amiable ne yow da ngay jaaloo après mu ne ko yow man ngay wax lool xes mm. xam nga gravité li nga wax après si seen biir ñu waxtaan waa ji ne ah maa ngi jéggalu mais bés bu ñu indee mbir mi ci juge bi comme ni ñu waxoon xadiis Seydina Safwan bi ñu gisoon radiyallahu anhu bi bi ko waaji sàccee mu ñëw yonent bi alayhi mu indi waaji jàpp waaji indi ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne dañuy dagg loxoom mu ne ko dañuy dagg loxoom eh, mu ne naa ko mu ne ko ah, lu ko la tere woon def avant nga ma koy indil mu diglal ñu dagg loxo waaji kon mooy fekk waaji tamit lu <coughs> tudd euh, euh, ki ki nga xam ne moo jàmm moo tuumalaate fekk ñëwul ci juge bi kooku jéggale mën na cee am mais bu xasee ñëw ci juge bi même bu tuubee tuub ku sell du tee ñu teg ko pen léegi nag kooku tuub na tuub ku sell nag <coughs> léegi kon mooy shahada gi mooy seede gi day dellu wala jé dañ ko day nekk koo xam ne ku digne de confiance léegi comme que tuub na lu mel noonu dootu ko def loolu boroom xam-xam yi dañ ci wuti ci ñaari wax première bi Hanafi yi rahmatullah alayhi rahmatullah alayhi ñu ne euh, ñoom ñu ne non euh, ngiru imaam euh, Abu Hanifa an-Nu'man radiyallahu ta'ala anhu ñu ne kenn du nangu seedey kooku koo xam ne dóor nañ ko penu tuumaalaate ci njaaloo même boo tuubee kenn doo ko dóor waa jumhuur nag ne déedéet penam dañ mooy tuub kooku ak seedeem dañ koy nangu waaw bu tuubee tuub bu sell dañu koy nangu xanafiya yi nag rahmatullah alayhim li tax ne mais aaya bi en fait affaire bi lenn la parce que suñu borom moo ne wala wala taqbalu lahum shahadatan abada ta mooy bi mu neen dañ leen di dóor ñooñu dañ leen dóor quatre-vingts pour tabuleen leen nangul ah benn seede ba faw ñu ne le fait que suñu boroom ne dóor bi moom tuub bi moom ñépp xam nañ ne bu xasee ñëw ci juge bi moom dañ ko dóor mooy mooy ne tuub naa taxul ñu teggi pen bi mais tuub naa gi tamit taxul ñu teggi li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy seede gi tamit du ko teggi comme li nga xam ne noonu la dul teggee li nga xam ne mooy pen bi ndax suñu boroom moo ci teg abadan ne ba faw ba pare ñu ne dafa am beneen affaire léegi waa parce que biñ waxee waa jumhur dañ ne ne illa taabu min ba'di dhalika wa aslahu nag fa inna allaha ghafurur rahim continue leen wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul illa alladhina taabu rahim ah yéen suñu borom sa dëgg la moo ne nañ leen jam oo ay sangawuñi rawatina ci jigéen ñi ñi te indiwuñ leen ñeenti indiwuñ ñeenti seede dóor leen leen juróom ñetti fukki yar quatre-vingts coups waaw te leen leen nangul seede ba faw ndax ñooñu ñoo ñu génn topp ba mu des ni nga xam ne dañoo tuub ginnaaw loolu raxetal ndax buur yàlla aji yërëmaa kon la aji jéggalaa kon la raximun aji yërëmaa kon la ñu waa jumhur na mais xanafiya yi yéen en fait illa alladhina taabu bi ñun ñëpp d'accord nañ ne teg teggiwul daan daan bi mais quand boo xasee tuub après mais comme ni yéeféer nga xam ne moom bu tuubee xam nga yéeféer moom amul seede moom dañuy nangu seedeem lan ngay wax koo xam ne jullit la dafa defoon bàkkaar boo xam ne boo xam ne tuub na ci ba ba tuub na ci tuub gu sell kooku kay dañuy nangoo sax te illa alladhina amanu istithna boobu mooy excepté loolu nga xam dañ ko cee seppee illa alladhina taabu ba mu des ñu tuub mooy ne loolu bu ñu bu ñu kiiwee mooy ne d'accord yar yi moom du deñ ndax parce que waa ji ñëw devant le juge tuub naa mais mooy la nga xam ne mooy seede ji dañ ko koy delloo mu nekk boo xam ne ku mat seede la léegi waaw. te tamit dootul nekk eh, eh. faasiq eh. Hanafiya yi nag ne ñun d'accord ci loolu parce que illaa bi istithna lii moom affaire usul la parce que lii usulu Hanafiya yi loolu la mooy illaa yi bu amee am verbe yoo xam ne yu bari bu la ji moo ko jiitu mu am suuf waaw mu am suuf ñoom dañoo jàpp ne suuf boobu mooy euh, euh, euh, istithna bi bu ñëwee fi muy am fi muy fi muy fi muy mooy ay verbe yoo xam ne dafa am ay wa wa wa wa e e e comme da ne faj li doom samaan yu ne jàll na wa ta dóor leen leen téen fukki juróom fukki yar ta wala wabaango coordination te bu leen leen nangul wala taqbalu lahum shahadata abadan te bu leen leen dangul beneen façon wawa ngoog boo xam ne coordination la buy jokkale ci verbe bi balee bi wa ulaayika te ñooñu humul faasiquuna ñoom ñooy ñi génn topp xanafiya yi nag ñoom seen usul mooy bu liy amee illaa dooru ñëw illaa bi ci bu mujj bi rekk la yem ñu ne waa jumhur yéen convaincre oo ngeen ndax parce que illaa bi delluwul këni ci shahaada ji delluwul foofu këni suuf ñi nga xam ne dañoo tuub ginnaaw loolu kon buur yàlla ak jéggalaa kon na illaa boobu mooy ci fisq ji li ñuy génn doonuñ nekk ay faasiqun waaye nag seenu tawba kenn du ko nangu ba léegi seenu kenn seenu shahaada boobu du ñu nekk du ñu ay seede voilà ah voilà ñu ne comme li nga xamante nii yéen illaa du tere comme ni ngeen ko d'accord yéen waa jumóor du tere bu ñëwee devant le juge tuub tuub duñ ko teg du tere ñu teg ko pen bi hein na ko noonu du teggi du teggi li nga xamante ne nii mooy seede gi nga xam ne dañ ko koo xañ sauf que waa jumhur na ñoom dañ ne non day dellu ci yëpp ba mu des sauf ko fii xam nañ ne moom delluwul ci pen bi waaw delluwul que ne bu même bu ñuy devant le juge tuub nañ ko ndax suñu borom nee na ñi nga xam dañoo tuub moo tax mu ne bii baax di daal di ko ginnaaw lool mooy bu ñu leen tegee bi ñu ne comme après mooy kon day dellu ko ne ñi tuub seen seede dañu mujj nekk loo xam ne dañ leen koy rétablir ñu mën a nekk ñoo xam ne dañuy nangu seen seede te tamit dootuñ nekk ay Euh. <laughs> mais insha allah nag li gën a dëgër mooy mazhabu jumhur maliki yeeg Shafi'i ah, yeeg Hanabila radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ndax ginnaaw liñ la wax nii ci wàllu istisna bi mooy seppeel yi ba pare euh, ñu ne Seydina Omar radiyallahu ñaar ña ndax dafa am ñoo dafa am ku masoon tuumal benn nit njaaloo sauf que moom ñaari seede rek la amoon moom la ak ñaari nit léegi ñeneen ñaari ne ba ñu tuubee moom dafa Seydina Omar da leen a delloo li nga xam ne mooy seenu mën a seede teg na leen pen bi dóor na parce que alxuraan nee na gaay bu indiwul euh, ñeenti seede nañ leen leen dóor te euh, juróom fukki yar mooy quatre-vingts pour dóor leen ko mais ba ñaari ña tuubee dafa nanguwaat ñoom ñu man di seede alors que kenn ko moom dane man moom dara laa dul tuub parce li ma dëgg la <laughs> moom delloowu ko ngir mu mën a seede ndax tuub googu defu ñu ne loolu bokk na lii nga xam ne insha allah day gën li nga xamante ne nii mooy waxu waa jumhurul ulama radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum

yaay seen titre yu bon yu assassin yooyu ñuy dóor ah le ministre de nangam monsieur tel dans de mauvais draps waaw wala adultère au sommet de l'État wala au gouvernement ba pare nga wax loo xam ne ministère ba nga wax ñépp xam nañ ko ko jiite nga wax loolu bés boo ñëwee yow dootul doy même buñ la jàppee ba dóor la pen yi léegi am ñu ne tuub bi nag mooy kañ te ab journal la ko bindoon Le Soleil mu siiw na ko bindaat ca Le Soleil waaw léegi nag problème boo foofu mooy du am même oko bi parce que ba mu ko waaye ba mu koy door a génne à une la ne woon ndax yooyu gars yi moom moom yooyu la ñuy yooyu yooyu yooyu la ñuy la ñu foqale iyaazu billah façon fee yu mel noonu moo tax canard enchaîné buy génn nii. surtout temps temps Pénélope moom temps yooyu campagne bi wuu fio ñoo wax ndawam sa moom gaa yi niñ ca bunt ba lañ doon taxaw di xaar mercredi gi rek waa Canard enchaîné daal di li nga xam ne mooy seen révélation yi mais mooy bu ñëw bay démentir ci journal yi da gis ne mbir mi du am écho comme boobu ndax du nekk à une léeg-léeg nag ñi ci Guinée ñi nga xam ne vraiment ay démagogue dëgg lañu ca gannaaw page lañ koy def bu ëllëgee loo leen wax ñu ne si on a démenti hein dans l'article une semaine après on a bien écrit que on s'était trompé alors que loolu loolu mooy xam nga ne <laughs> loolu moom sorewul ak li gars yi li tubaab naan injure publique injure publique excuse ngay excuser wu ci lan en aparté ça ne marche mooy yow waa ji ba nga koy xas di ko ŋàññ fépp nga ko wax ci rajo bi nga ko wax ñépp di yëpp wala nga wax ko ci biir mbooloo mi ba ngay jéggalu ngay jéggalu entre yéen ñaar ci hein loolu du dox loolu bu dee fii par exemple ñi nga xam ne ku mel ni xanafiya shafi'i yeeg euh, ngiru ima ak ak ak xambali yi rahmatullah alayhi ñoom li nga xam ne ñoom dañ ne waay yi ni ak tuubam mooy lan tuub naa rek sama diggante yàlla du doy parce que àqu nit la le fait yow ndax réputation nit nga yàq léegi nag ni ngay def mooy da weddi sa bopp ma ah. fi ko defe woon ne man man li ma waxoon ah gaa yi man de la ma waxoon demewul noonu waa ji sori na ak loolu man mii maa waxul woon lu am wala man maa juumoon di jéggalu waaw ñu ne loolu lañuy wax lu mel noonu mooy daal yow publiquement en tout cas ko kiiwe woon il faut nga weddi sa bopp léegi nag am par exemple ku mel ni euh, imam Malik rahmatullah alayhi ah, non non non loolu moom jarul muy dem fu ne naan naan euh, mu dem naan ay kinaar mooy bu tuubee lu sell ci moom digganteem ak boroomam te ta mu nekk koo xam ne ku rëccu mbir yi la réellement tawbatan nasuha di jéggalu yàlla même bu nee weddinaa sama bopp loolu day jàll voilà waaye <laughs> euh, mooy da ngay gis ne affaire bi li gën a dëgër insha allah mooy wax bu njëkk bi parce que affaire bi quand dafa laisser ay traces voilà loolu dafa laisser ay traces dafa laisser ay traces parce que réputation moo tax détruire nit détruire nit ci wax yooyu moo gën a gaaw moo gën a gaaw di repêcher après ndax làmmeñ bal la bal la boo xam ne gis nga bés boo ko tiiree boo ko fetalee am mëq dóom la boo xam ne bés boo nee tuy daal da ciy def def poutre bi hein ba nga tuy jeex na manoo ko dabaatal c'est très nga dabaatal bal bala mu dal nga jàppal léegi nag yow dégâts def bu dee ne doo ko réparer ne tuur naa sama koñ nii sama diggante sama borom la jeex na ah non li gën a dëgër insha ma waxoon man la ci man la waxuma woon yow ah sinon gars yi dañuy continuer di gëm ne waa ji gars yi même bu justice jaaree sax ñenn ñi du tee ñuy tuumaal waaju lool ba léegi waaw comme ni ko gars yi defe ci yi ñuy wax ay argent de détournement public dañuy tuumaal kenn yooyu ñépp ne waa ji sàcc la ils ne sont pas sérieux sur notre dos fal ngir ñu dimbali ñu ndekete yoo seen bopp lañ fi masa naaw ñii gëmuñu dara c'est des traîtres après te lool bu amee eh, yaay la la yal na boo nekk dëkk boo xam ne nag yow yow mi ñu tuumaal loolu ay chaîne continue ñoo fa am eh, gaa yi woo ñi nga xam ne les soit disant experts les soit disant experts yi nga xamante ni ñooy ñëw nag di yaatal mbir mi di ci wax interview yi waaw en direct bi di ko répéter di ko répéter eh, kay ku mu dal loolu mooy dëgg dëgg nattu buur yàlla nattu na la mooy noonu ñu def léegi après nag mbir mi bu dee gars yi dañuy ko même buñ ñëwee ba gis ne demewul noonu même buñ ko waxee ci télé bu dutee gars yi di la gise bët bële ba léegi waaye yow même bu justice bi ne deful dara ma ne waa daal sawaay y a pas de amul tàkk tàkk daal boo xamante kii ab ab ab kii boo saxaar boo xam ne amul tàkk-tàkk daal amul waaw waaw mooy daal mbir mi daal am na cosaan alors que amul cosaan léegi nag loolu <laughs> problème mu jamono la kon gis nañ ne waa ji nga xam ne kon bugalu waa ji nga xam ne moom moom moo def mooy gis nga bugalam quatre-vingts coups dootul am benn li nga xamante ne mooy euh, ak ak ak ak seedeem dootuñ ko nangu lu dul mu tuub tuub gu sell te tuub gi mooy fi mu jaaroon yàq deruwaay yi ak plateau yi mu ko defoon la euh, journaux yam ko defoon site d'information yam ko defoon ya nga xam ne ca la bindoon son site personnel son journal personnel bi nga xam ne ay ay sa chaîne YouTube bi nga xam ne ñu baree koy suivre ndax ku siiw la mu waxoon ko ta foofu it lay waxewaat mbir mi ne li ma waxoon lu dëgg waaw fi ma ne li ma waxoon du dëgg li ma waxaloon diw demewul noonu voilà mooy ne waa ji nga tuumaal nag waa ji tuumal tuumaal muy dëgg ci moom gis nga pen yi kon loolu la mais bu tuubee kon dañ koy kii mais buur yàlla tegal na ko beneen pen mooy que ne waa ji faasiq la waaw léegi nag pour faasiq bi dem ah mooy mu tuub mooy kooku xaar xa xa toog xaari ñu euh, muru am day deñ waaw mooy ak mbañum rusam teg ñu na fële xam nga am na yoo xam ne moom loolu mooy comme règle muhaddisuna yi ñuy teg ak ah, te lool ba léegi day dox ah. ci yenn yi moom laa la ne nit nag boo bëggee sa dund neex xoolal ni muhaddisuna yi seen règle yi ñu teg ci kii ay ni ñuy nangoo xadis dee ko nangoo waxu nit ñi te ku la wax nga ne ko foo ko jële wax jii ngay wax ku la fi nettali dara laaj ko fu mu ko jële mën la diw nga ne ko ah diw ko wax bu yàggee kenn la wax lu amul waaw <laughs> comme suñu sëriñ doon wax naan maamam jooju noonu doon def waaw ku ko ñëw wax lenn mu ne ko ah yow lii nga wax ci kooko nangoo <laughs> mu ne ko diw diw diw diw de moo ma ko wax mu jëlu dàllam solu dàllam waaxu dem ba ca diw ne ko yow diw diw nee na lii nii ci yaw la ko nangoo waa yow ci koo ko nangoo <laughs> noonu la koy toppee xam nga kooku ku mel noonu woon egg da ngay kenn dootu la wax ay waxi caaxar ak i fen parce que dañ naan yii bàyyi diw moom wala diw moom bés boo ko waxee lu amul loo ko wax ci saase la la ku la ko wax boo ko nee diw ma ko wax mu jël téléphone am léegi moom simple na léegi jarul sol sa dàll nga jël sa téléphone na ko permettez-moi wala permettez-moi une minute nga jël composé woote allo oui ñu nga ne allo salaamaaleykum oui wo waa diw ah, ah, waaw xam naa nag du ma yàgg eh, diw dama ne yow yaa wax lii eh, loolu eh, yaa yaa ko waxa mu ne la waaw waa gis nga bu toogee sa kanam <laughs> dina ne ya kii moom moom c'est fini bu dee wax kat lu amul na moom dootu ko def bu dee wax ku wax li mu wax wax ko fu dëgg la mooy dina ko gën a yokk vigilance bu ëllëgee muy xool li muy toxal waaw mooy képp ku tuumal nit ci yii mooy ne yow sa mbañum rus wadd na waaw sa réputation dagg na say wax kenn dootu ko jàpp boo seedee kenn ko jàpp fekk tuuboo tuubu sell yarhamukallah euh, léegi mooy bu dee ne bu dee ne nag ci kii la bu dee ci wàllu xadiis moom xam nga loolu dafa am wuute ki nga xam ne moom dafa masa wax lu amul ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ce que kooku bu tuubee lañ koy nangu loolu li gën a dëgër kenn du nangu tuubu kooku même bu dee xadiis yu mu indi après dañuy teg ci poubelle bi parce que yii yi <laughs> la ilaha illallah te loolu mooy li gën a dëgër insha mais nag bu dee fii nii yii nii mooy dañ koy nangu ci wax waa jamaahir al ulama radiyallahu taala anhum wa ardaahum ah, kon nag ci kaw noonu ci lañu jeex xadd ci lañu jeexale xaddul qadfi xaddul qadfi ci doon la jeex ah nag bii ñëw lan moo ñu dese benn benn ñu dese gis nañ li nga xam ne mooy xaddu sarika sàcc xaddul riddati li nga xam ne mooy génn ci lislaam l'apostasie xaddul xiraaba daan penu nga xamante ni mooy agresseur yi waaye gis nañ li nga xam ne mooy xaddu zina mooy li nga xam ne mooy penu njaaloo fornication ak adultère ak lan gis nañ tey li nga xamante ne nii mooy xaddul qadfi mooy penu ku tuumaal nit ne dafay njaaloo wala njaalookat la léegi nag léegi bi mujj nag te moom lañu war a gis inshaa allahu ci jataay bii di ñëw mooy xaddu shaaribil xamri wala xaddu shurbul xamri mooy nag attey penu daanu naankatu sangara sangara champagne Beaujolais euh mooy façon yëpp rek waaw whisky ak waayu euh, russe bi russe bi vodka gaa yooyu yépp ak bi joolaa bi jële ci kaw garabu kii bi <laughs> joolaa bi ak ci garabu tiir bi <laughs> fi ñuy samp njaq yi njaqi njaqi sàngara yi ci ziq gi ziqul xamri yooyu yépp nag léegi naankatu sàngara bi moom ana mooy daan yi nga xam ne moom boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne lii lañ koy teg loolu nag insha allahu taala moom lañuy ci jotaay bi di ñëw bu ñu ko paree nag bu ñu ko paree après ñu dugg ci yan masala la ñuy dugg sax soit masalaay midd te foofu la ñuy waxe li nga xam ne moo jëm ci rendeek yooyu rendeeg yooyu ak lan masalaay i am na masala bu ma fàtte woon mooy masalaam julli ci kaaba gi est-ce que yaa ci ma lay sax sant julli ci biir kaaba gi mooy li gën a dëgër la joxoon mooy est-ce que nit mën na faa julli ak naa xam nga naa fi la fa julli est nit mën na faa julli farata insha allahu loolu yi naroon naa ko fàtte voilà yooyu it war nañ ko gis insha allah ak masalaay diw diw diw diw ndax yéeféer yi dañ neena juif yi qaatalallahu yahuda yàlla na buur yàlla rëbb juif yi ndax lan dañ leen xaraamal kii ñu dajale kii graisse lañ leen xaraamal ci mbaam yi daal di koy jaay di ko diwoo na eh, am boobu dañ lañu ciy diwe seen seen seen gaaleeg yooyu di ko diwoog yooyu